li nga xamante ne nii mooy yi nga xam ne day taxaw taxawaayu saraxe ay jëf la yoo xam ne yu baax yu borom bi saraxe yaatu gum yaatu am solo gum am solo ak nu ko borom bi bëggee mu bëgg daanaka ñépp rek daal di ciy dugg ah tax mu am ay jëf yoo xam ne moo tax amul naan man manuma waaw aw ma xaalis kon bokkuma ci déedéet am na yoo xam ne gis nga yiñ filim yëpp gisagul nañ weeri mbir yoo xamante ne nii sëriñ bi radiyallahu anhu daal dina koy lim ne yooyu yëpp dañuy taxaw taxawaayu saraxee léegi nag loolu lay continuer mu ne wax wa xafaqaanul bi mooy fër-fëri xol mooy xol woo xam ne dafa yëngatu lan moo ko waral bu jullit bi faqdan li ni am ndax dafa ñàkk ay xéewal yu ko borom bi joxoon borom bi defaloon ko ay magasin yu mel noonu mu jekk yëf ya tàkk waaw waaw laa ilaa ab mu xëy lépp yàqu waaw ay yëpp moom daal yu mel noonu léegi ba mu yëgee xabaar boo bële fa ba ba mu gisee xéewal boobu mu ñàkk yëngu-yëngu ko xol bi yëngu mooy xafaqaanul qalbi nga xam ne day battre ci lu gaaw yëngatu ci lu gaaw mel ni luy jëm luy luy luy luy luy duus yuy dal ay duusi géej yuy dal mu ne loolu summa ginnaaw gi atat ke xéewal yi ginnaaw ba nga ko ñàkkee suñu boroom indiwaat la ko loolu baada ginnaaw gi zalika loolu it ba léegi borom bi teewul dalay defal li nga xam ne mooy comme saraxe la malgré ne ba la teg ba nga ñàkkee xéewal ga sa xol bi daal dina yëngatu ndax ñàkk goo ko ñàkk mu ne waaye même mu dikkalaat la xéewal ya mooy loolu saraxe ay doon ci ki nga xamante ne mooy ngëm yàlla yi mu ne naan nee ma waaw man Bamba radiyallahu anhu mu ne ba léegi kon loolu mooy lan ma ne waa kon de mooy fanweer ak benn 31 voilà léegi mu continuer mu ne hibat hibatu shisin silatul habli kada hamlu axika li rukubin uxiza mu ne bokk na ci yi nga xam ne day taxaw jëf yi nga xam ne day taxaw taxawaayu saraxe mu ne hibatu shisin mooy may sa mbokku jullit loo xam ne waru dàll aw dàllam aw caraxam ne tëj daal di dagg nga daal di koy utal daal di koy ñaw moo xam ab uude nga wala loo man di doon waaye am nga ci xam-xam nga daal di koy utal loo xam ne moom nga ko defarale ba dàll wi naan ba man koo sol man a dem fa mu jëm di man aka dina ma ca ñëw may ko waru jàll loolu lële silatu loolu bokk na ci yi nga xamante ne day taxaw taxawaayu fara li nga xam ne mooy saraxe ma ne la kon bii mooy lan ne ne fanweer ak ñaar de kon laa compter muy 32 ñu ne la baax na kon ñu continuer silatul li kada naka noo nële nga xamante ne sa mbokk jullit aw da aw buumam moo ne tëpp nga daal di koy defaral réparer ko ko te yàlla kese tax nga defaral ko ko jokkal ko baag moo xam ab mbuum la ci mu doon def ci teen bi mu daal di dagg nga defaral ko wala leneen loo xam ne moom la doon yeewe ay mbir loolu dagg nga daal di koy réparer defaral ko ko silatu jokkal ko alxabli buumam nga kadaanaka noonule nga ne la kon bii ñaata la ma ne ah kon de fanweer ak ñette ngi mooy lan ci français nga ne ma 33 ñu ne la kon demal kada <coughs> uxidaa mooy yépp ki nga xamante ne nii mooy ah <laughs> sa mbokk jullit ah li ruku bi muy yéeg foo xam ne day yéeg waaye am na difficulté am na ay coono ngir yéeg ca daaba jam doon war mooy ci fas wam war a war wala mbaam mam wala war wala giléem nga wala oto ba wala fa nga xam ne moom la war a kii nga téye ko wala teg sa mbagg mu jàppandu ci mën a jóg ba mën a yéeg wala nga jàppal ko yëkkati ko may ko doole moo xam ñaar ngeen wala loolu yëkkati ko ah daal di ba mën a toog mu ne kooku jàppale ah xam lu yëkkati axika sa mbokk li ngir mu mën a yéeg daa loolu nañ ko ci mbir yi te ci la bokk ma ne ah kon bii mooy ñaata ma ne fanweer ak juróom ak lan non fanweer ak ñeent mooy lan ci français 34 ñu ne kon jàllal hamluka amtiatahu lahu ala dabatihi aw ghayriha in hasala mu ne hamluka bokk na ci yooyu hamluka yenu gi nga xam ne moom nga koy yenu amti'atuhu yenul ko ay bagaasam waaw parce que voyage na nga dajeeg moom fee mu yor lu diis amul ngay gis ko mel ni i sa waay xaaral man ma mel ni ku ko gisul jàdd koñ waaw loolu lépp nga bañ koo def ah waaye yow saa waa yi waaw yow sa bagage yi diis na de bàyyil ma gàddul la ci lenn wala saag bi da koo yor mu tée bu diis nga ne ko jàppal benn côté bi ma jàpp benn côté bi loolu lépp xam lu ko am tiatahu lahu jàppale ko bu man a yëkkati ay bagage am nga def ko ngir moom ala daabati yi bu dee da koy yen ci super wala R4 wala ci fas wala loo xamante ni ci oto nga daal di ko ciy jàppale ba man koo yëkkati ngeen yëkkati ko ba mu teg ko ci wala loo xam ne da koy yëkkati ngir ah moom ah am néegu kii lay defar mooy ab néeg boo xamante ne nii néegu ñax la waaye nag ca kaw la mu war a teg toit ba muy téeg ba moom la war a teg ngeen jàppale ko ku nekk jàpp ci benn côté ngeen yëkkati ba tegal ko ko loolu noonu bokk na ci ala daabatihi lii nag li gën a mooy yi nga xamante ne ala daabatihi ci war waayam moo xam fas la mbaam wala géléem wala oto loo xam ne da nga ko ay bagage am yu ciy teg nga jàppale ko ci mu sarse li nga xam ne mooy otoom loolee yi nga xamante ne mooy saraxe ma ne la ah day taxaw passage taxawaayu sarax sarax ñu ne la ñeen ñaataango nga ne fanweer ak juróom mu ngi nuy aw xayri ghayriha in xasalaa wala tamit ci leneen lu dul dabba wala comme li ñu waxoon ci néeg bi ki nga xam ne néegub ña xam bëgg ko tegal mbir yi nga daal di koy jàpp aw gayri ha yëkkatil ko bay bagaasam ak yam war a teg ba mu teg ko ci leneen in xasala ndeem daal dinay am daal dinay présenté wu léegi mu ne kada i'aadatun salaatika maa in kunta faddan qablahu faltasmaa mu ne kada ba léegi bokk na ci liy taxaw taxawaayu far li saraxee ci jëf yi alhamdulillah hmm? mu ne naka noo ne i'adatu salaatika nga ne ma baa bala ngaa dem du ma la laaj dara aw ghayriha boobale dañ ko ciy booleem déen ma ne boo bàyyi ko noonu rek ci 35 bi ci lim yi ñuy lim bàyyi ko noonu aw ghayriha garaawul dàbbata hi aw ghayriha def ko benn kese ma ne kon alhamdulilah nañ jàll kada i'adatu salaatika mooy baamuwaat su julli maa ànd ak ki nga xam ne mooy sa mbokku jullit in kunta da in kunta faddan qablahu faltasma voilà mu ne kon kada i'adatu salatika ma'i in kunta faddan qablahu faltasma mu ne bokk na ci kada na ko noo ne i'adatu salati mooy nga baamuwaat sa julli in kunta ndem nekk nga ba nga doon julli yow faddan kenn kese nga kenn nga woon léegi nag sa mbokk julli ñëw nga war ah moom muy julli nar a nekk kenn nga daal di jóg ngir daal di baamuwaat sa julli ngir may ko mbooloo mu ne qablahu laata yow nekkoon nga ko julli yow dong laata fal tasmaa ah, déggal lii sëriñ bi radiyallahu anhu fan fii day dundu benn masala boo xam ne dinañ ci ñëw dañuy wax lépp après waxoon naa li ay xadiis yu bari la yoo xam ne après nag moom la ñuy jeexale ndax buntu bi ñetti baytu moo ci des kon nag mu ne fal tasmaa ah, déggal ma loole ñu ne ko jeex na mu ne déedéet ma ne ah bala maa jàll lii mooy fanweer ak lan fanweer ak juróom benn ka i'adatu salaatika ma in kunta za faddin fa in kunta faddan qablahu fal tasma kon ñu continuer ñu ne waaw waaw kada shtidadul mashi bis saqayni ma'a alladhi istaghatha duna mayni mu ne kada naka noonee bokk na ci yi nga xam ne day taxaw taxawaayu saraxe kada naka noon istidadul mashi dëgg sa tànk bu baax daal di gaaw jaabal daal di gaaw bu dee ne da ngaa war a daw wala nga waaxu waaxu yu dëgër bi kay ni ci sa ñaari tànk yi dëgg leen bu baax ma alladhi istaghatha ànd ak ka nga xam ne moom daw ca ka nga xam ne moom moo moo moo moo ne walooy moo wax au secours sa mbokk ma nga xam ne daa bëgg koo dimbali nga dëgg tànk yu baax doo soofantal naan non maa ngi ñëw ah ñu ne la diw de daa sonn nee na soxna la lool nga nekk fi naan non après quoi di wax téléphone aka naan caayin déedéet nga gaaw ak li nga xam ne mooy sa tànk dëgg bu baax ah dem ca moom duuna may ni lii ma wax amul benn wax joo xam ne ju sutante moo ci nekk kon lii ma ne ah kon lii mooy lan ne mooy fan ak juróom-ñaar jeex naam jeexul ñu ne déedéet jeexagul mu ne i'aaratun iyaadatun tashyi'u janaazatin wa hamluha al-mashru' mu ne bokk na ci jëf yi nga xamante ne man ash-shaykhu Ahmadul Xadim Bamba radiyallahu taala anhu bokk na ci yi nga xamante ne nii dañuy taxaw taxawaayu li nga xamante ne nii mooy saraxe mooy i'aaratun nga bi lebal add mooy mooy nga aal voilà aal eh, sa bokk jullit boo xam ne daa am lu mu soxla nga aal ko ko ngir moo xamante ni lu mu mën a jëfandikoo daal di la koy delloo waaye iyaadatun muy lan kon bi trent 38 mooy fanweer ak juróom ñett léegi iyaadatun bu feebaree nga dem seeti ko ngeen bañ a bàyyi mu nekk ci hôpital bi di gis ñu sol lu weex kese ay blouse kese xamul kenn mu benn benn mbokkam seet suu ko bu feebaree wala këram ngam ne ngeen bàyyi ko ci néegu ñaxam ba wala ci këram gële ci néegu taaxam bee si mu daal di fay nekk daanaka bu bëggee jóg sax du ko man ku nekk mu woola bala ñoo ñëw loolu warul de kon nag iyaadatun mooy iyaadatul maridi daal di dem ci ku feebar seeti ko waaye tashyi'u lool nga ne mooy lan fan ak juróom-ñeent tashyi'u mënuñoo continuer ndax ñaari baytu ci des bii benn ci tegu moo tax dañuy continuer après ñëwaat ci hadith yi la wax ne la lii ay hadith la mu ne kon iyaadatun tashyi'u koo xamante ne nii kon iyaadatun 39 fanweer ak juróom-ñeent tashyi'u mooy 40 bi mooy koo xamante ne nii daa am kum ñàkkale nga daal di koy jaale voilà loolu it bokk na day taxaw taxawaayu saraxe mu ne tashyi'u janazatin mooy waajal voilà tashyi'u janaza mooy waajal ab ab ab néew boo xamante ne nii bu am la ngeen daal di koy waajal toppatoo ko ba ni ngeen koy jébbale boroomam loole képp ku def loole mokku saraxe yéen a yem mu ne wa hamluha waaye bu ngeen ko waajalee waaye yenu ga nga koy yenu yenu néew ba jàpp ci yi nga xam ne mooy fañ ko teg ngir yóbbu ko fa nga xam ne mooy këram gu mujj al mashru' nga xam ne lu ñu lu ñu yoonal la ci sharia mu ne loolu it daa bokk ci sharia kon ci yi nga xam ne day taxaw jëf yi nga xam ne day taxaw taxawaayu saraxe kon tashyi'u janazatin ah mooy 40 wa hamluha mooy 41 waajal toppatoo ab néew waaye it yenu ko ba nañ koy jébbale boroomam léegi nag sëriñ bi radiyallahu anhu du ñu wax baytu bu mujj ci yi nga xam ne jëf yi nga xam ne day taxaw taxawaayu saraxe ñu ne kon ñu ngi déglu mu ne tanziyatun ziyaratun tanisu diwa fahshatin qad qaalaha ar-ra'isu wala ta'ziyatun bii mooy jaale koo xam ne nga defal ko wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sa bokkum bu jullit boo xam ne daa am ko wàññeeku ci këram wala am mbokkam nga daal di koy dalal xamal ko ne ah addina bi ginuma la koo xam ne nii la lii de daloon na ñu baax ña daloon na afdalul bashar rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñàkkoon na doomam ju ndaw bu dee ku ndaw la waaye gu di doon rek nga jox ko delloo ko ci lool def ci xolam li nga xam ne mooy ak muñ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata la borom bi ne moom lañ ñeel te moom dong moom moom li mu li mu jël waaye li mu joxe moom moo ko moom ak yu mel noonu daal di koy dëfal sa loolu mbokkum jullit mu xam ne wéetul ci musiba gi ko dal tansiyatun waaye ziyaaratun jekk rek dem kon nga ne ah bala ngaa jàll lii mooy lan ma ne la kon mooy quarante quarante-deux voilà tashi'u janaza moo doon quarante xamluha eh, quarante kon bi quarante deux ta'ziyatun kon ziyaaratun mooy 43 bi mooy nga dem seeti ko ziyaara ji sa mbokk jullit mu jaral la nga jóge Pikine ba ah ba ja ba ba ba ba géejawaay bu bu ndar wala nga jóge ndar daal di dem ba ba ba ba kiri koro ngir seeti sa benn xarit wala nga jóge fii ci géejawaay daal di dem fee nga xamante ne mooy plateau ngir seeti sa benn xarit wala vice versa loolu yëpp dafa baax wala nga jóge fii ci min Lyon daal di dem fee min Paris ila Paris dem seeti sa benn waay wala Londres nga dem foofule wala ila Montréal ngir seeti fa sa benn bokk a tara taxul te nga jóg lu dul loolu mu ne loolu day taxaw palaasu saraxe ta niisu waaye it nga gis sa di wax mooy di di di wéttali koo xamante ne boroomu njaay àllu la mooy koo xam ne fa mu nekk dafa wéet xamu fa kenn day dóor a ñëw yow nga man koo wéttali ba kera muy miin ak yooyu wala sax miin na fi waaye gaa yi daal ay mbokkam yoo ko jege woon newatuñu fii kenn nekkatu fii ngeen bàyyi ko noonu déedéet mu mel ne tumuranke ci biir dëkk bi déedéet yow dee leen dem nekk koo xam ne da ngeen di yaskin koo xam ne borom njaay àllu la koo xam ne dafa nekk ci wéet yoo xamante ne lool nga koy wéttali mu ne lii nag ma wax yii yépp kan moo ko wax mu ne qad qaala ar raisu ki wax lii mooy ar rais mooy le premier mooy <laughs> xam nga ar rais <laughs> ci français <laughs> mooy le président waaye mooy njiit bi waaye kii ki muy wax fii mooy njiit bi mooy bopp xam-xam nga xam ne ku kawew la woon bokk ci boroom xam-xam yu mag yi nit ñu yàlla ñu sell ñi mooy kan mooy al imam al imam kan léegi yaw kan la war a doon mooy ki mu nga xam ne moom la ñuy tudd saa bu ñuy tàmbali nga ne ah kon nga xam naa ko nga ne la ah yow gër yée nga de ma ne waaw waaw al yadaa lii nga naan man xam naa ko ma ne la waaw kay moom mooy ar raisu mooy Muhammad ibn al Mukhtar ibn Muhammad Sa'id al Mukhtar ah moom mëre ibn Muhammad Sa'id ad-Daymani di al yadaali radiyallahu taala anhu moom moo ko wax ar raisu moom la sëriñ bi ne mooy ar rais <laughs> voilà bul dégg nag politiciens yi buñ ne rais ci wàllu wolof ak wàllu français yooyu kii taxul ni wax voilà radiyallahu anhu fii nag la buntu bi yem léegi lan moo ñu dese pare nañ ko